a'uuzu billahi min alsheytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahimi wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalina wa imaami almuttaqiina seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam jataay bii ñu génn ñu ngi sonn nañu tëkku eh, yi Quraysh doon tëkkoo jullit ñi waaye yiñ tëkk woon kuffaaru Yasrib yi ala rasihim Abdullah ibn Ubay ibn Salul eh, bi ñu gisee loolu gisoon nañu xew-xew yi nga xamante ne nii ñoo xew ci jamono jooju ci première année gàddaay bi gisoon nañu juddug Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn al radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma gisoon nañ tarjumaam walillahi alhamdu wal minna tey comme ni ñu ko waxe woon ñu war a gis tarjuma keneen ku <coughs> imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah alayhi wax ci fatxul baari ne moom mooy ki njëkk a juddu ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci waa lamsaar yi ginnaaw bi ñu gisee ci njëkk a juddu ci waa muhaajiruuna yi muy abdallah ibn az waaye tamit buñ toppee riwaaye yaayam di asma bint abi bakrin ak tantam di sayyidatu aisha radiyallahu taala an iljami ñoom ñu ne fa kaana awwala mawludin wulida fi l islaam mooy ci jëkk juddu foofu bi yonent bi alayhi salatu wasalaam gàddaaye loolu dañuy wan lan kene moom mooy ci njëkk a juddu ci lu ñu joyal foofu ni Abdallah ibn Zubayr te gis nañ li gën a dëgër mooy ci at mu njëkk mi la ci at mi ñu toll nii eh, moom ibn Zubayr radiyallahu taala anhu wa arda ci la dugge woon ci la juddoo contrairement ak li nga xam ne moo siw te ñu gis ne imaam al-Waaqidi loolu la wax gis nañ tontu yi ko imaam al-Hafiz ibn li mu indi na liy dàq wax jooju nako noon junjoon nañu waxu imaam alxaafiz ibn kasiir bi nga xam ne ci albidaaya wa nihaaya bi mu indee xadiis yooyu mu ne wa hada raddun ala alwaaqidi euh, euh, mu ne lii day wane ne li imaam alwaaqidi rahmatullah alayhi wax ne vingt mois après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ce qui suppose que mooy ci deuxième année bi la judd loolu noonu euh, xadiisu imaam al buxaari bi rahmatullah alayhi da koy dàq kon nag comme niñ ko waxe woon tey ñu war a gis keneen ki imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah aleyhi ci alfath dane woon wa amma min al ansaari bil madinati fa kaana awwalu mawluudin wala fa kaana awwala mawluudin wulida lahum ba'da al maslama tubnu maxla maslamatu bnu maxladin wala muxalladin muy maslama ibnu muxallad eh, radiyallahu taala anhu wa arda moom imaam alxaafis mu ne kama rawaahu comme ni mu ko soloo ibn abi shayba di abu bakr ibn abi shayba rahmatullahi alayhi mu ne waqiila am na nag ñeneen lool benn wax la mais am na ñeneen ñu ne bu dee ci wàll lamsaar ki njëkk ju juddu du maslama ibn mukhalladin waaye an nu'man ibn bashir te loolu moom la imaam al buxaari wax loolu tamit la imaam euh, al waaqidi wax kon tey ñu waroon a gis euh, <clears throat> maslama ibn mukhalladin kon mu ngi tuddoon maslama ibn mukhalladin ibn saamit al ansaariyu al xasraji kon loolu moo doon turam mooy maslama la tuddoon di doomi ku ñuy wax muxallad muxallad moom nag di baayam moom doon nag ku nekkul woon saxaaba mais moom di maslama mii saxaaba la woon bu juddu ci bokk ci ñi njëkk a juddu bi yonent bi aleyhi salaatu gàddaay say madinatul munawwara ala saakinihi afdalu comme ni ko imaam alxaafiz ibn xajar tudd ci alfath ne loolu imaam ibn abi shayba rahmatullah solo moom maslamat ibn muxalladin muxallad boobu di doomi ku ñuy wax as moom maslama nag bokkoon ci kojuk waa lamsaar ci kojuk xasraj alxasraji eh, moom maslama nee na wax na ci boppam ne comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ibn Sa'd na ko noonu imaam ibn Asakir daal dina koy solo ci yoonu Ma'n ibn Isa di taalibe imaam Maalik boobu jarbaatam boobu di Ma'n ibnu Isa al-Qazzaazu rahmatullah alayhi Muusa ibn Ali mu jële ci Muusa ibn Ali e, ci sanad boo xam ne bu saxiix la moom mu ne e, maslama ci boppam di wax càllale bi àgg ba ci moom Ali boobu di Ali ibn Rabah moom mu ne dégg naa kan maslamatu ibn muxalladin mu naan aslamtu wa ana ibnu arba'i sinin wa tuwuffiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ana ibnu arba'a wa ana ibnu arba'a ashara sana ah ci sanad gu wér boobu kon wax nañ lañu ko solo kon Ali ibn Rabah rahmatullah alayhi mu ne man de dégg naa Maslamat Mukhalladin radiyallahu ta'ala mu ne aslamtu man de diggu naa ci lislaam aslamtu jébbalu naa dugg ci lislaam wa ana taman maslama ibnu arba'i sinin maa ngi amoon euh, quatre ans à l'âge de quatre ans nee moom ci la dugg ci lislaam mu ne wa tuwuffiya rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy génn àddina moom maslama mu ngi amoon lan arba'a ashara sana mu ngi amoon quatorze ans eh, da gis ne boo gisee lii eh, quatorze ans bu dee ne moom la amoon mooy ne kon te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dix ans la fa def mooy kon moom juddu woon na quatre ans avant yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñëw kanta euh, imaam al euh, az-Zahabi moom rahmatullah alayhi moom da ko soloo ci beneen ci yeneeni kàddu mu ne Ali ibn Rabah qaala Ali ibn Rabah Ali ibn Rabah dane sami'tuhu yaqul ay dégg na ma Maslamata ibn Mukhalladin radiyallahu anhu mu naan wulitu juddu naa maqdama nabi sallallahu alayhi wa sallam almadina man maa ngi juddu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dégmale bi mu agsee Medina bii nii riwaaye bii nii moo dëppoog waxu imaam Ibn Abi Shayba bi imaam al-Hafiz Ibn toxal ci al-Fath ne moom moom ci lamsaar yi mooy ci njëkk ko juddu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di gàddaay see mu ne man juddu naa bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak say Medinatul Munawwara wa qubida wali ashru mu ne ta bi muy génn àddina man maslama maa ngi am dix ans moom laa amoon muy maslama ibn mukhalladin radiyallahu taala anhu wa arda moom nag euh, gis nañ ne kon dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ay tuur tànk lañ jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, ginnaaw gi moom maslama dafa nekkoon ki nga xamante ne nii eh, Seydina Muawiya ci radiyallahu anhu ci xilaafaam da ko defoon mu noo nekkoon gouverneur nekkoon njiit nga nga xam ne moo ko toogal fële ca Égypte moom moo ko toogaloon Égypte ba moo tax euh, non seulement pour moom waaye pour doom ji ginnaaw Seydina Muawiya Yazid ibn Muawiya radiyallahu taala anil jamii moom moo leen jiite moo newoon gouverneur d'Égypte euh, moo tax xadiis bu siiw boobu bu Seydina euh, Abu Ayyub al-Ansari bi rahmatullah alayhi comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Humaydi solo ci musnad bi euh, imaam euh, al-Xatiib al-Baghdaadi moom mu ko solo ci yoonu imaam al-Humaydi euh, rahmatullahi alayhi moom mu ne imaam al-Humaydi nekkoon sëriñu kan imaam al-Buxaari te nekkoon tamit àndandoo taalibe ci imaam al-Shaafi'i rahmatullah alayhi mu ne xaddatanaa sufiyaanu mu ne sufiyaan daal dina leen di nettali qaala mu ne xaddatanaa moom sufiyaan ne nettali nañu ibnu jurayjin di ibnu jurayj abdulmalik ibnu jurayj radiyallahu rahmatullah alayhima qaala moom mu ne sami'tu aba sa'din al a'la mu ne dégg naa aba sa'd al a'ma afwan moom dafa silmaxa woon moo tax ñaan ko abu sa'd al ama yuhaddisu muy nettali an ata ibn abi rabah mu jële ci sayyidina ata ibn abi rabah muy nekkoon boroom xam-xamu alxaramul makki moo doon boroom xam-xamu dëkk ba makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman moo tax période aj da doon am nga dégg yuuxukat bi yuuxu naan kenn du ubbee ci dëkk bi ku dul ataa jamono yooyu boroom xam-xam yi dañ fa doon ñëw di agsi nga xam ne période lool boo xam ne dañ fa doon daje waaye dañ doon wax ne kenn du ubbee ku dul ataa ndax xam-xamam mu bari te pourtant kat moom ci mawaal yi la bokkoon du ñi nga xamante ne nii ay euh, arab de d'origine lañu wax mu ne moom dégg na kon Ataa ibn Abi Rabah Euh, nekkoon tamit taalibe ci ñoom imaam abdullah ibn abbaasin radiallahu taala an il jami muy wax ne xaala moom sayna taamu ne rahmatullah aley xaraja abu ayub ila uqbat ibn aamirin wa huwa bi misr yasaluhu an xadiisin samicahu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lam yabqa axadun sami'ahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ghayruhu wa ghayru Uqba mu ne euh, Abu Ayyub al-Ansaari radiyallahu anhu moom gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna dafa génn moo tax lii lu am solo la lu xadiis bi lu boroom xam-xam yi di cité ci euh, yittegu aji sàkku xam-xam bi war a def yitte ci ut xam-xam di laxas di voyage jaral ko bu dee dafa jaral mu jóge dëkk bu sol wala jóge këram boo xam Venise lay jóge dem ba bron ngir loolu mu jaral xam nga loolu sax soriwul waaye mu jaral la loolu dawatina ñi nga xam ne dëkk ci dëkk lañ doon jóge moo tax al-Khatib al-Baghdadi rahmatullah moom ci ar-Rihla la ko indi pour téere bi nga xam ne loolu la ciy wax laxas boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñuy dëkk yi ñu doon jóge di def ay kilomètres i kilomètres jóge seeni dëkk di wër jóge daanaka dëkk bañ dëkk ba lañ fa duggati ndax di wut xam-xam ah dañuy citer hadis bi tellement solo gi ci lool naa Abdallah eh, eh, eh, di kan al kii abu ayyub al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne dafa génn dem ci uqbat ibn amir di moom it saxaabi la di seydina uqba ibn amir radiyallahu taala anhu wa ardaa wa huwa bi misr te moom mu ngi woon misr la ne woon mais mu génn dem fa moom seydina abu ayyub fan la dëkkoon madinatul munawwara moom la yonent bi alayhi salaatu këram bi muy door a nii madinatul munawwara ci première année bi bi muy door agsi bi gàddaay këram la daloon moom mu jóge Medina dem Égypte lan moo ko fa yóbbu yasaluhu an xadithin sami'ahu min rasulullah sallallahu mu ne dafa jóge Égypte mag euh, Medina di dem Égypte uniquement ngir benn mbir objectif dem ci Uqbat ibn Amir di mbokkam moom radiyallahu anhu ngir laaj ko xadis boo xam ne da ko dégge moom moom Seydina Abu Ayyub dégg na xadis bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye lam yabqa ahadun sami'ahu min rasulillah ghayruhu wa ghayru Uqba moom rek moom Seydina Abu Ayyub ak Seydina Uqba xadis bi mu bëgg bi mu bëgg a dem dégluwaat ko ci kële ñoom ñaar rekk ñoo des ci ñi nga xam ne nit ñi ko déggoon ci yonent bi alayhi salaatu ñépp gaañu nañ ba mu des ñoom ñaar walla mooy xadiis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasallam dañ di jàngale amaana ba mu koy jàngale mbooloo ma fa newoon gis na ni ñépp faatu nañu ba mu des moom Seydina Abu Ayyub ak Seydina Uqbat ibn Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala wa ardaahuma mais comme que Égypte la newoon mu jóge Medina dem di ko fa fekki ngir benn xadis waaw te loo xam ne déggoon na ko kat moom mais ngir tasabut gina leerlu est-ce que moom li mu déggoon bala muy waxal yonent bi alayhi salaatu salaam di ko nettalil loo xam ne du dëgg Allahu akbar gis nga taxafuz ni nga xam ne noonu lañ doon sàmmoo ngir bañ rek di wax ci diini yàlla yi loo xam ne du noonu wala loo xam ne ci ay foog naa te moom da ko dégg da ko dégg dégg na mu wax mais pour leerluwaat est-ce que li ma dégg lii la te loolu imaam Abu Darda defoon na ko radiyallahu anhu am newee Sham ñoom Alqama daal di fay ñëw di taalibe Abdullah ibn Mas'ud yooyu la jóge woon jóge euh, fële ca Kuufa bi ñëwee gis ko ci jàkka ji mu mu waxtaan mu ne ko yow foo jóge mu ne ko man Alqama laa tudd mu ne ko foo jóge mu ne ko fële Kuufa laa jóge mu ne ko ah ca sama mbokk ma boroom xam-xam bu yaatu ba wax ci moom wax yu rafet Seydina Abdullah ibn ah, Mas'ud ne ko waaw kay laaj ko ne ko yow nan ngeen di jànge saar sàngam ab saar ab ab saar boo xam ne moom noonu la doon jànge mais te loolu la déggee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais le fait fi mu nekk ñu bari bi jànge beneen njàngin mu bokkulam boobu moom tax loolu duteloo ko bi mu gisee kii nag Alqama te mu jóge ci Abdullah ibn Mas'ud te moom xamoon nañ ko kan mooy Abdullah ibn Mas'ud te moom biñ defee tarjam gis nga li mu waxoon radiyallahu anhu ne bu ma xamoon kenn mu ne amul benn aaya benn saar benn aaya bu wàcc ci alxuraan lu dul xam naa lu tax mu wàcc kañ la wàcc ak yan condition la wàcc te bu ma xamoon ku ma gën a xam ci alxuraan ñuy takk ñuy takk ay giléem di takk ay fas di ko uti di fa dem ngir jàng man du rëy mais dinaa takk sama fas dem fekki waa waaju wala sama giléem wala sama mbaam ngir jàngi ko ci kon kooku muy aalimul quraan boroom xam-xamu alxuraan ma Seydina Abu Darda ne alxama taalibeem bi na ko mais yow nan ngeen di jàngi saar boobu nan la la ko Abdallah jànge jàngal mu jàngal ko ko comme moom ni mu koy jànge mu ne waaw kay man kay nii laa ko dégg woon ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye nit ñi fii ni ñuy doon jànge beneen façon bi moo taxoon ba ma commencé woon ci dute gis gis nga ni ñu ni ñu sàmmoo woon ak a neexoon ñu mel noonu ñu ne yàkkamti nañ teel na rajaxoon baloo ñuy dégg dara rek balaa pare sax ñu dem commencé di nettali loolu moom mooy fléau jamono ji buñ la déggee nga commencé phrase rek gaaw nañu daw bind ko ci réseaux sociaux yi wala ñu dem nettali ko te kat paree boo mais kooku imaginer bu dee ki ki nga xam ne moom déggu la ba nga pare ba sa pare sa wax mooy mooy permettre lool imaginer ki ko dégg ba pare moom lan lay permettre moom allahu akbar allahul musta'an moom Seydina euh, Abu Ayyub radiyallahu taala mu daal di fay dem ngir xadiis boo xam ne ñoom ñaar rek ñi ko déggoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom Abu Ayyub Seydina Abu Ayyub ak Seydina Uqba ibn Amir ñoo fi des bi nga xam ne ci la euh, foofu Misra euh, comme que Maslama ibn Mukhalladin al Ansaari moo nekkoon njiitu dëkk bi moo doon gouverneur bi mu daal di wàcc fa moom fa lamma qadima ataa manzila maslamata ibn mukhalladin Allahu akbar gis nga gis nga teggil yi bunt yi la alxuraan wax dee leen ko dikkee min abwaabiha kër yi kër dee leen ko dikkee wa aatul buyuta min abwaabiha bunt yi dee leen ko dikkee di jaar ci euh, kër dee leen jaar ci bunt yi loolu waxoon nañ ko bu leen fekk ni mbir mi demee ngeen bëgg fee teggi kilifa gi jaar feneen bi lijjanti lu loo xam ne moom ci autorité am la ngeen bëgg koo lijjanti ba pare te ko yëg loolu waxoon nañ ci joxoon ci exemple yu bari ndax boo ñëwee par exemple ci quartier bëgg faa lijjanti loo xam ne ci autorité chef de village bi la nekk wala chef de quartier bi yow waroo ñëw di jaar ci ñeneen ngir lijjanti ko daal di dem te moom du ko yëg ndax loolu ak waaba ji ba ak rambaaj rekk lay tekki te bu ko yëgee mooy la nga doon am doo ko la nga doon ut doo ko am na ko noonu kër yi tamit c'est pareil bëgg fi ceeg gi kilifa gi bëgg a jaar ci keneen li jënd fi loo xam ne ba pare te du ko yëg nga jàll dem sa yoon yooyu yépp ay façon nam yi malaako waaba ji ba ak jaxas moom Seydina Abdullah euh, euh, Seydina abu ayyub al ansari radiyallahu anhu bi mu ñëwee jóge Makka jóge Medina ñëw misra pourtant Seydina Uqba mi doon biñ mu soxla woon mais saxaaba la bu siiw bi mu agsee ku mu laajoon ne man kër Seydina Uqba ibn Amir lay laaj ñu joxoñ ko këram yóbbu ko fa te bu ñu xamee ne moom mooy abu Seydina abu ayyub gars dinañ ko teral teral boo xam ne allahu akbar waaye defu ko dafa ñëw dem kër ki nga xam ne moo fi toogal xalifa bi di maslama ibn muxallad ndax moom mooy bunt bi mooy bunt bi ci moom ngay jaar mu ñëw kon mu ñëw falamma qadima ata manzila maslama tibn maslama tabn muxallad mu daal di dal kër sayyidina maslama ibn muxallad radiyallahu ta'ala wa huwa amiru misra fekk moo jiite woon misra fa axbara bii mu ñëw bi mu ko accueillir mu dal këram nettali ko li nga xam ne moo ko tax a jóg euh, moom nag mu yàkkamti daldi bi mu ko gisee mu agsi bi muy ñëw dafa dégg ne mu ngi Seydina Abu Ayyub mu ngi ñëw bi jëm si këram rek mu mu gatandu jóg fa xaraja ilayhi fa aanaqahu mu daldi koy akolaat accueillir ko accueil bu baax ndax xam na kan mooy kii malgré li muy nekk ndomba tànkam gi mu yor du tax mu fàtte nag gëneelu Seydina Abu Ayyub al Ansaari mif mi nga xam ne boo ko ci ñi jiit dugg ci lislaam ci wàll Ansaar te moom mooy ki nga xam ne moo accueilliroon këram yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daal di koy génn ni mu gën a ko daal di koy accoraat summa qaala mu ne ko maa jaa bika ya aba ayyub seydna maslama radiyallahu anhu ne seydna abu ayyub ne ko lan moo la lan moo la tax a jóg yow abu ayyub lan moo la indi fii mu ne ko xadiisun sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallama lam yabqa ahadun sami'ahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ghayri wa ghayru uqba mu ne man de eh, li ma tax a jóg de maslama li ma tax a jóg mooy benn xadis boo xam ne man dama ko dégg ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam te kenn desul ci ñi ko déggoon ci moom ku dul man ak man ak Uqbat ibn Amir ñun daal ñoo des moo tax looloo ma tax a jóge Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam ñëw Misra ji gis nga Medina ak Misra ñu mu solo am nga loolu yor sa war waay nga yor baa nga ngir ab benn xadis benn xadis tax mu jóge Medina ñëw ba Égypte Arabie saoudite fële ca Médine ca désert yi topp lépp ñëw ba Égypte ngir benn xadiis rek benn ñun moom nga xam ne fële am na fu ñuy jàngale xadiis sax jaruñu jaraluñu jaraluñu génn waa ñaan non loolu foofu dafa soy lan moo tax gars yi wuñ ko fu gën a jege yow gars yi naan kaay leenu wàcce kaamil wala loo xam ne lu baax la nga naan pourquoi gars yi defuñu ko fu gën jege ngir yow sa nooflaayu bopp Allahu akbar sa nooflaayu bopp tax nga naan pourquoi gars yi defuñu ko fii non fële dafa sori non fii la ko waroon a def bu ko defee ñun ñëpp ma non nit ñi doon jógee Medina c'est xalaat nga Medina ba Égypte Medina ba Égypte ngir benn xadiis benn benn yow alxuraan kay jàng alxuraan nga naan ay affaire bi tey mënuñu ko woon a def fu gën a jege quoi. non fële dafa sori mais yow yow mi naan dafa sori est ce que xalaat nga ñeneen ñi nga xam ne foofa tamit ñoom foofoo leen gën a jege buñ ko naroon def yow fi nga bëgg ñoom du sori ci ñoom. uniquement nga teg lépp yow ci sa ci say bànneexu bopp ak li nga xam ne daal moom nga bëgg quoi. moo taxit ñun du ñu xam amuñu dara dara du ñu ko am dara du ñu xam tous moom kay dañuy jaayante rek jaayante rek ka fi ne mais xam-xam li mu laaj. un pour cent bi parewul ngeen def ko un pour cent kenn la fi jaralul jàngi benn daray xam-xam fii jóge loolu ñu ñu ñu ko jaral bariwul rawatina nag ñi nga xam ne sax xam-xam bi da leen a jege ñooñu moom s'il s'en fout ñoom ñoom ñoom dañoo nekkul sax di yooyu du seen préoccupation kii moom jóge Medina te loolu loolu la Jaabir ibn Abdullah defoon xadiisul dayyaan boobu nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu wa salaam doon wax naan képp koo xamante ni ab jullit du dugg àjjana ki war a jullit du du bu doon ne dafa yoral ab àq yéeféer bi lu dul bala mu faa dugg dina ko fay te bés bu ko fayee reseetul mooy dina am problème naka noonu yéeféer bi it du dugg safara lu dul bu dee dafa yoreloon ay àq jullit bi lu dul dina ko fay dooru dugg safara xaris boobu Seydina Jaabir ibn Abdullah moom li mu def sax moo gën a rëyati mooy ne Madina la jóge Medina dem ba Sham Sham jëndu ak jëndu ak géléem uniquement ngir lool ngir benn xadiis rek da Dayyan dafa dem dégg ko tourné waat ñu wax ko mu ne man li yow ma fi indi woon sant ki ko wax saxaaba bi ko wax xadiis bi ne ko dégg naa da nekk dégg naa ne yow da la am xadiis boo xam ne yaa ko dégg ci Yonent bi sallallahu mu ne ko waaw muy xadiisu dayaat mu nettali ko ne man maa dégg yonent mi alayhi salaatu salaam wax wax xadiis bi Seydina Jaabir sant ko jël ay gënee moom waraat ñibbi Medina yeex na loolu moom ku ko defoon euh, euh, tay suñu jamono dañ naan waa ji dafa dox nag il est nag waa ji départ na moom ba may gis ab kooba léegi masumaa gis koobu mel ni loolu lañuy ñépp di wax mais moom naka lay jógee xoolal mu ngi mel ni nga ne waa dafa jóge Lille Lille Lille ba Algérie ngir benn xadis kooku moom koo ko wax ku ne dafa dem dégg ko jëlaat avion bi ci teguwaat dem non dañ naan non c'est waaye nag sincèrement sincèrement masumaa xam ne bopp bi nii la ñàkk nii la ñàkke ndox alors que xamuñ ne kooku moo leen ëpp xel ñu fuuf du seen moroom sax te lañ koo xam sax de toute façon ci àddina bi dinañ ko xam ndax tuuti rek ñu gis kiy sonn ci xam-xam façon boobu bu yàggee tuuti ñu xam ne ñoom moom ak gaa yi yem ndax moom boroom xam-xam ak ku xamul dara laa yastawi hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun est ce que ñu xam ak ñu xamul dinañ yem uh-huh. Seyna Abu Ayyub moo mu jógee këram Medina gi mu ñëw ba Égypte ngir benn xarit kon mu ne Maslama di nekkoon gouverneur yu Égypte bi radiyallahu anhu maa ne ko man benn xadiis rek boo xam ne Uqba moom ak man ñoo ko déggundoo woon ñeneen ñi ko déggundoo woon ñépp dee nañ génn nañu àddina radiyallahu anhu ah, mu ne ko fab'ath man yadullini ala manzili mu ne ko man abu ayyub nag radiyallahu dama bëgg yow maslama di ma lay ñaan euh, di la demander boo ma nee yónni ma yónnee ma koo xam ne wala ku ma mën a tegtal këram ba ma dem dem fa moom laa la waxoon sànqre pour loolu da naan foog nga ne mos manu ko woon ku mel ni Uqbatu ibn Amir radiyallahu nga foog ne saxaaba bu toll noonu nit ñi xamuñu ko woon Égypte bañ a xam mais moom xamu ko mais dafa ñëw jaar ci ki nga xam ne mooy gouverneur bi mooy kilifa gi mu ne ko nag léegi damay lay ñaan nga euh, te kii ñoom ñëpp ci waa Ansaar lañ bokk te euh, Abu Ayyub presque mën na nekk baayam moom baayu kii mais mooy ci bi ak respect bi mu ne ko dama lay ñaan koo xam ne man nga ma tegtal koo ma booleel mu tegtal ma kër mm-hmm. bi mu ko waxee lool mu am ku mu yónni lu mu gën a kër Uqba daal di koy yëgal ne ko ah Abu Ayyub kat mu ngi ci dëkk bi de te nee na la bëgg a gis daa am benn xadis bu mu bëgg bu mu bëgg a dégg bi mu ñëwee moom it mu accueillir ko comme ni mu accueillir ni ko salamam accueillir woon radiyallahu ta'ala anhu mu daal koy wax bi mu agsee Seydina Abu Ayyub ne ko Uqba dafa ñëw na ko ah mais Abu Ayyub lan moo la indi mu ne ko man daal xadiis boo xam ne maag yow rekk ko fi dégg ña ko déggoon ñëpp génn nañu àddina maa yow ci des mu ne ko loolu daal laa ñëw ngir déglu si ko mu ne ko naam ba ne ko waawoo sami'tu man dégg naa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man Uqba maa dégg te ba ma koy dégg yow Abu Ayyub yaa nga fa maa dégg yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne man satara mu'minan fi dunya ala xizya satarahu llahu yawmal qiyaama bi mu waxee lool Seydina Abu Ayyub ne ko sadaqta wax nga dëgg mu ne ko man maa dégg man Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu maa dégg yonente bi alayhi salaatu salaam képp koo xam ne dafa suturaal borom ku gëm yàlla képp ku suturaal ab jullit fii ci àddina mu nekk ci gàcce gi suturaal mu ne kooku yawmal qiyaam buur yàlla dina ko suturaal xam nga fii moom léegi surtout les non les moom addina bi moom sutura moom zéro moom moom yi ñoo dàq nettali AFP yàkkamti nañ dara lu xew lu xew lu balaa ngoon mu fanaan Saint-Pétersbourg Saint-Pétersbourg hmm. balaa ngoon gars yi transmettre nga gis réseaux sociaux yépp di ko waxtaane mooy ne léegi suudara moo amatul wala diw nit koo xamante ne nii ku baax la tarxiis def benn bàkkaar kenn gis ko acca fu nekk nag mu ra mu ra mu mën mu tasaare ndax la manque de suudara te gis nga waa yàlla dina ko toroxal moom kooku moom yàlla dina ko weer comme ni mu weere nit ñi moo tax bokk na nag ci ñi gën a dàq lool ci suñ jamono mooy journaliste yi li ëpp ci ñoom ñoom xa ñoom moom sutura zéro booy wax ñu naan transparence so non affaire bi déontologie non transparence fii daal moom yàkkam ci nañ mooy nit ñoo xam ne amuñu néegu biir booy wax ñu naan dañuy denc suñuy source source yi rek de ñu loolooy seen néegu biir mais tas famille wax ci nit lu bon ñoom moom xam nga ñoo xam ne ay diwa leen di ay ay ay ay f diwa leen di nettali kooku imaginer bu dee moom moo gis mbir mi wala moo ko fekke kooku nga xam ne dina la suturaal uh-uh. te loolu li ci nekk sax ci journaliste européen yi ëpp loolu fekk ci suñuy journaliste yi ndax fii bari na information yoo xam ne tugal gi dañ ciy dëgg bal bu xamee ne intérêt général la kenn du ko wax te pourtant gars dañ koy xam nga bàyyi ba affaire bi weesu ñu koy tudd ñu ne ñoom yoroon nañ affaire bi mais mais loolu daa mën a am seen si duñ dëkk man lu nekk te booy wax kuñ ci yóbbu justice ñu naan way gaayee ay cabale contre les journalistes ay ñoom dañ liberté de la presse xoolal ma moo tax sutura daanaka sutura moom suul nañu ko almeeru sutura boo demee ñu ngi fa moom tablo ba sax riir na bàmmeelu sutura kenn gi sutu ko

ak tamit jaay ne maa ko njëkk a wax ak sut bi maa ko njëkk génne loolu moo di gënal ak a defal te wallaay boo ko defee buur yàlla dina la gàcceel ci àddina bi benn jour te bu allaaxiraa di nga xam léegi nag bu dee ne nag da bëgg yàlla suturaal la mooy da suturaal julli voilà léegi bi mu waxee loolu ne man loolu laa dégg ah man noq ba ne loolu laa dégg yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax Seydina Abu Ayyub ne ko sadaqta wax nga dëgg de léegi nga foog ne lu mu fa teg toog bi acca ana attaaye jeeg nañ ma berdeel déedéet su man sarafa ginnaaw gi mu daal di dem war war waayam daal di dem ñibbiwaat Madinatul la ala saakina afdalu salaatu wassalaam mooy li ma wax sànq comme ku jóge Lille dem ba Algérie ngir benn xadiis ñu wax la ko nga jëlaat si kii demaat même chose la def jëlaat war waayam fanaanu fa yendu fa defu fa dara ñibbi Euh, Seydina Maslama radiyallahu anhu entre temps moom mu ngi ko doon utal cadeau bu mu ko jox mu ñëw di ko utal utal ko cadeau bi ba ñëw fekk ñu ne ko ñu ne ko non Abu Ayyub dem na de mu ne dal ñu ne ko dem na yoonam de moom daal xadiis boobu la dégg dem na yoonam mu ne gaa yi ne ne topp ko topp leen ko gaa yi topp ko ba al Arish Égypte kaw mooy euh, côté Sinaï bi Arish foofu noonu fa la ko fa ko waa ji indi kado bi fa la ko dabe daal di koy jox ne ko lii maslama ibnu Muxallad di dëkk bi de moo la doon jox kado bi fekk nga dem waaw kooku mooy maslamat ibnu Muxalladin noonu la doon doxale bi mu nekkee gouverneur foofu la ca Égypte radiyallahu taala anhu wa imaam Mujaahid radiyallahu taala anhu nee Euh, sallaytu xalfa maslamata ibn muxalladin fa qaraa suurat albaqara famaa taraka waawan wala alifan imaam euh, euh, mujaahid ibn jabr di taalibe abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma te moom lañ xamee tafsir rek tafsir ak xam-xamu xadiis ak yépp ay imaam la ci imaam mujaahid rahmatullah alayhi mu ne man bi julli naa ci ginnaaw maslamat ibn muxallad mu jiite ma fa qaraa suuratul baqara mu tari suuratul baqara la ci la tari nee na famaa taraka waawan wala alifan waaye bàyyiwu ci benn waaw mooy amul liñ naan fifteen juumu ci benn xaraf benn baat loolu nga gis gis nga njiit yi njiit yi jamono yooyu waaye njiit yooyu ñooy yan njiit yooyu la yonent bi alayhi salaatu salaam yar xam nga ne moo su ñooñu bokk ñoo suñu njiit yi dee yi nga xam ne ñoo ñu na yem rek xamuñ bu fi kenn ñëw nag di wax mooy leen di wax yow sans bi nga mën a wax sa bopp mooy xamoo dara daanaka bon ñu bari sax ñun ci suñu biir kuñ ci wóolu mu jiite la sax bariwul tisbaar ak tàkkusaan rek la ñuy jiite lañ mën a jiite timis gaa yi baax ndax timis moom saa yi da wax ci kaw te après c'est pas sûr mooy gis nga le fait que ay liñ doon ndomba tànk liñ doon am teew deewul woon ay boroom xam-xam lañ doon doon fii ñun bu ñu gis moom jiit bu fi tari baqara moom gaa yi dañ naan uuwe gaa yi dañuy jàpp ne kii nit non waaye ji du nit waxuma la baqara sax wadduha mu jub rek njiit gu la ko bu fi tarif fii gaa yi jàpp ne non wuu sawaay jinne la non sawaay sawaay bokku ci ni dégg na ko muy tari wadduha quoi mel ni loolu lu bizarre la war a doon mel ni loolu lu bizarre la war a doon ñii nag noonu lañ mel moom nag Sayyidina Maslamatum na Muxallad mu ngi génn àddina la 62 Euh, ci weeru dina qa'da fa la génne àddina fan Iskandariya muy Alexandrie bu Égypte foofu la génne àddina ci l'an 62 moom Seydina Maslamat ibn Mukhalladin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu keneen ki nga xam ne moom la imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah wax ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk juddu foofu ginnaaw Maslamat ibn Mukhalladin bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne moom imaam al-Hafiz ibn wa qiila an-Nu'man ibn Bashir mu ne nee nañu nag du Maslama waaye max an-Nu'man ibn Bashir di an-Nu'man di doomi Bashir ibn Sa'd moom mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk e, juddu ginnaaw foofu ci waa ahlul Medina ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mu ngi tuddoon an-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd ibn Tha'laba moom noonu tuddoon muy an-Nu'man looloo doon turam di doomi ku ñuy wax Bachir Bachir di doomi Saad Saad boobu di doomi Sa'laba ibnu Julaas eh, Julaas bi nag am na am na dañu juum ci dañu wuute am na ñu ne ñoo xam ne xalaas lañ wax eh, mais oh. ibnu Julaas am na ñu ne ibnu Julaas la ibn Zayd ibn Malik ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansari al-Badri euh, non al-Ansari boobu voilà mooy an-Nu'man baayam saxaaba la woon di Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhu moom xam bu ñu àggee ci ay mbiram dinañu ko gis jarul ñu ciy wax lu bari moom an-Nu'man radiyallahu ta'ala anhu moom bokk na ci njëkk loolu la imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi wax euh, moom imaam al-Waqidi rahmatullah alayhi ma dañu ne ki njëkk juddu moo tax imaam al-Bukhari da ne wulida amal hijra moom an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu mu ngi euh, euh, juddu at mi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàddaay kon dañuy gis ne bokk na ci ñi ci tuut tànk yi la bokkoon. ñi nga xam ne euh, Medina lañ juddoo bi yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay see moom nag am na xadiis yum jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dégg na ci moom dégg na tamit ci saxaaba yu mag yi dégg na ci saxaaba yi saxi euh, boo demee ci saxi imaam al Buxaari yi indi na fa benn xadiisam imaam Muslim indi na fa ñeenti xadiis yoo xam ne moom imaam an-Nu'man ibn Bashir ci moom la jóge moo ko jële ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bokk na xadiis yooyu ci gën a siiw mooy muttafaqun aleyhi bi bi nga xamante ni moom la an-Nu'man ibn Bashir wax mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innal xalaala bayyinun wa innal xaraama bayyinun wa baynahuma umuurun mushtabihaat laa ya'lamuhunna kasiirun mina nnaas faman ittaqa shubuhaati faqad istabra'a li diinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhaati waqa'a fil haraami karraa'i yar'aa hawla al-himaa yuushiku an yarta'a fiihi alaa wa inna likulli malikin himaa alaa wa inna himaa Allaahi mahaarimuhu alaa wa inna fil jasadi mudghatan idaa salahat wala idaa saluhat saluha al-jasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada al-jasadu kulluhu alaa wa hiya al-qalb lii mooy xadiis bii moom bu siiw la sax mu ne moom imaam euh, muttafaqun alayhi la bokk na ci xadiis yi ëpp doole ci xadiis yi yi nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi dañ ne euh, euh, l'islam bi ci ci yii la taxaw bokk na ci xadiis yi bii noo koy eh, amaalu bi niyaat innamal amaalu bi niyaat ak yooyu xadiis bii ci la eh, moom an Nu'man ibn Bashir xoola te tout tànk la woon de teewul mu ne dégg naa oh sami'tu dégg naa ñoom moom bokku gone yi nga xam ne bu ñuy fu ñuy waxe xam-xam rek seen bàyyee seen yaay ne leen dem leen football yi dem leen fow yi déedéet ñoom dañ leen doon bàyyi ñu nekk ci wet gi doon déglu bay déglu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñuy déglu li nga xam ne mooy ay jàngaleem ba man koo toxal nii bokk ci xadiis yi ëpp doole yi ëpp yi nga xam ne ci la kii bi di centré wu Allahu ñu xam nga ne moos moos sori nañu suñu gone léegi te suñuy gone léegi ay victime lañu rek comme que mag ñi moom xamu amuñu amuñu yarub l'islam amuñu ko xaajuñu ko am non noonu non amuñu ko moom lañ tudd daal turu turu tur boo xam ne turu jullit voilà sama baay yée jullit la sama yaay jullit la sama maam lool ma nekk fa rek lool rek lañ fa ne mais kenn amu ci yaru jullit c'est rare nga gis ko am yaru jullit surtout rawatina ñun wolof yi moom bokkul gone yi nga xam ne fu lu am solo amee ñu dàq leen ngir noppale ko dem leen mu ne sami'tu dégg na rasulallaahi ndaw yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam yaquulu mu naan inna alxalaala bayyinun inna dëgg-dëgg alxalaala yi nga xam ne dañoo teey te nekk li nga xamante ne nii lu lu dagan la bayyinun lu leer la mooy li nga xam ne dafa nekk lu lu lu lu lu lu lu dagan mooy al xalaalul mahd li nga xam ne moom dafa dagan dafa dagan ci luñ joyal mu ne loolu lu leer la mooy amul benn sikki sàkk amul benn lënt lënt ci ni lii dafa dagan comme la comme li nga xamante ne nii euh, mooy mooy yu dagan yi rek comme lekk lekk euh, euh, xar mu ñu reen bi ci yoonu sharia ak yooyu xam nga loolu mooy yi nga xam ne dafa leer loolu dafa leer ak nekk lu xaraam mooy lekk ci Euh, xar yeeg naan ci ci ci ci boisson yi nga xam ne comme am ndox ak yu mel noonu ak sol yére yoo xam ne du lu xaraam loolu dafa leer que ni lii nii ak ak ak xaraamam ak ak euh, daganam dafa leer alxalaalu bayyinun mu ne wa inna alxaraama waaye naka noonu li nga xamante ne nii mooy yu yu xaraam yi nag yooyu tamit bayyinun dafa leera ah. nii nga xam ne yu yi mooy dafa am yoo xam ne yu yu xaraam yoo xam ne dafa leer amul benn lëndëre ci lii yi dafa xaraam comme lan naan sàngara ak tamit di sëy jigéen koo takkul ak tamit di sol li nga xam ne mooy soie ci góor non yooyu moom dafa leer ak lekk la lekk yàpp mbaam xuux yooyu moom ak lekk médd ak yooyu loolu dafa leer ne te yow amoo benn nekkoo ci benn jamono boo ko soxlaa mooy ne loolu dafa bu ñàkk woo xam ne dafa euh, man la ñàkk nga lekk si noonu ngay dee mooy ne yooyu noonu dafa leer seenu xaraam dafa leer kon wa innal xaraan ba innal xaraama bayyin wa baynahuma diggante nag yi nga xam ne dañoo dagan leer nañ amul benn lënt ak yi nga xam ne dañoo xaraam amul benn lënt mu ne nag am na ay mbir yoo xam ne mushtabahat dañoo lënt mustabihaat dañoo lënt mooy leeruñ manoo leen a ñi leen xam bariwul moo tax mu ne laa ya'lamuhunna ñi leen xamu leen yooyu yu lënt yooyu kasiirun minan naas li ëpp ci julli ñi ci nit ñi xamuñu leen léegi yooyu par exemple la mooy yi nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo dañoo wute ci ak xaraamam wala ak dagaram comme la comme lekk yàppu yàppu fas xam nga loolu xanafiye yi rahmatullah ñoom dañu jàpp ne dafa xaraam ndax wal xayla wal biraala li tarkabuha wa ziina ndax aaya boobu naan wal xayla ak li nga xamante ne mooy fas yi wal biraala ak berkelle wal xamiira ak mbaam yi li tarkabuha ngir ngeen lan ngir ngeen Euh, li nga xam ne ngir ngeen war ko wa zinata mu nekk loo xam ne pour taar taar pour ñeer seen taar bu am ci taar la te loolu ñoom dañu jàpp ne dilaalatul iqtiraan bi dafa am doole foofu ndax waaw yi conjonction de coordination wal xayla al xayla wal biraala wal xamiira conjonction e e e yooyu dafa am doole ndax bu amul bu fa jariwuloon dara alxuraan du waxee hasard te li def buur yàlla boole leen ci menn àtte ba pare ne lool li tarka buuhaa joxe cause bi tax yooyu mel ni dane lii moo tax mu bind ko mooy li tarka buuhaa ngir ngeen war ko wa yaxluqu te buur yàlla nag moom mooy bind maa laa ta'lamun loo xam ne xamagu ngeen ko ñoom mooy ne loolu da ngay gis dafa am lënd même bu dee ne li gën a dëgër mooy li Shafi'i yeeg xanaa bi lay wax ne loolu dafa dagant amul benn problème ndax hadiisu Sayyidat Asma bi ak sayyidat Asma radiyallahu anha mu ne rey nañu fas ci jamono yu yonent mi alayhi salaatu wasalaam lekk ci euh, kon euh, loolu par exemple lool ci mushtabihaat la mooy yi nga xam ne dañ cee wuute ndax dagan naan daganul voilà euh, mooy comme fas waaye tamit nabiis mooy yooyu ngay xooj xooj ci tàndarma yooyu xooj ci ndox yooyu noonu nga xam ne li ci ëpp bu baree day day day day day day day day day màndilaate loolu dafa am tamit wute ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ak am na yoo xam ne comme sol yére yi asiba mooy euh, ndegment yi yére yoo xam ne ci ñoom lañ ko defare xam nga loolu ndax dafa am wute wute yu rëy la ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi est-ce que der der der der boo xam ne comme deru deru gaynde deru segg ak yooyu yooyu dafa am wute léegi nag kon que dafa am wute ñii jàpp ne waruñu koo def ñii jàpp ne war nañ koo def que ne dagan na boog mooy laab na dagan na ñee jàpp ne mooy laabul te daganul loolu nag da gis ne après kon dafa ab wute yooyu ñooy mustabahaat yi mustabihaat yi ñi ko xam mu ne laa ya'lamuun na xamu kasiirun minan naas mi bëri ci nit ñi fa man ittaqa shubahaati képp nag koo xam ne moytu na yu mel noonu liñ naan daal day màtteem du màtt duma ci dugal sa loxo mu ne kon ku ci dugalul loo xam rek képp ku sori yooyu yi nga xam ne dafa lënt doxale alwara mooy ne ah comme que daal mbir yi kii na ma bàyyi ko mais nag par exemple bu dee yenn yi mooy dalil yi dafa leer mu ngi mel ni fas fas mooy ne dalil yi comme li ma la wax am na yeneen dalil c'est que loolu dañoo taxul a jóg mais dafa leer que ne saxaaba yi togg nañ ko kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom it doon nañ ko lekk te loolu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam terewuleen ko kon da ngay gis ne lool mooy li gën mais comme am na wuute mooy ñenn ñi ñiy jàpp nañ comme Hanafi rahmatullah alayhi mooy mën na dugg ci loolu mais mu ne la yàlla moo képp koo xam ne dafa sori ashubuhaat yi nga xam dafa lënt faqad istabra li diini wa irdi de kooku ñoŋal na setal na le diineem mooy mënuñu ko jam ci diineem ak tamit ci deram waaye man waman waqan fi shubuhaat képp nag koo xam ne day ñëw moom moom yàkkam ci na moom moom moom daal euh, wute boroom xam-xam yi rahmatullah moom lu ko intéressé rek lay seet nit koo xam ne moom yi ko ci intéressé képp kese lay seet xoolu ci leneen moom bu ñëwee mu ngi xool li nga xam ne moo dëppoo bànneexam tey mu ànd ak xanafiya yi ndax ñoom li ñu wax moo leen neex suba mu ànd ak maalikee yi rahmatullah alayhi ndax li ñu wax moo leen neex ginnaaw suba mu ànd ak xanaa bi lay ndax li mu wax ci sujet beneen moo leen neex moo ànd ay bëgg-bëggam jamais mu xool fi dëgg ak fi dalil yi ànd doo mu ne ñu mel noonu ñooñu noonu képp koo xam ne noon ngay def moom nekk ci subuhaat yi rek di dem te boobu sax bu yàggee yow moom neewu sax fii subuhaat yow li nga ne mooy yaa ko tay la ndax de de toute façon règle lu ñépp di nga dem à leurs encontres ndax règle bi kiy utiliser qaida bi mu topp ba taxoon ne lii dagan na moom la utiliser ci beneen question bi yow nga bàyyi ko fa ndax àndul ak say re sa àndul ak say bak sa sa bànneexu bakkan mu ne nag képp koo xam ne sor waman waqaa képp ko rot fi shubuhaati ci nga xam ne ay shubuhaat lañu ko mi ñu wax sànk waqaa moom day day tàbbi fi xaraami ci li nga xam ne lu xaram la karaayi mu mel ni ki nga xam ne aji sàmm la muy pêtre bi euh, pasteur bi yaraa mu ngi mu ngi sàmm xawlal xima dafa mel ni rek waa ji nga xam ne dafa yor ay gàttan ay xaram ñëw di leen sàmm ci autour de Manding mooy fi gaynde yi ne mu ñëw ba fi dëkku gaynde yi muy titiller seen seen kii seen frontière indi ay xaram ci ci ci frontière kër gaynde yi mu ne kooku koy xam nga yartan fii yuusu ko ak yartan fii tuuti kon rek mu dugg seen seen zone seen territoire yóbbu fa xar yi ñu fay lekk te te buy dugg ci territoire yi gaynde yi di ko gis te dañoo xiif kon kay ko xam nga ne dañ koy fàdd moo jur ji la gaynde yi jaxas mu ne alaa yëgu leen wa yëgal leen alaa waawee wa inna li kulli malikin xima yëg leen ni nag buur bu ne am na loo xam ne mooy chasse gardée la loo xam ne day teet ku fa dugg alaa yëgu leen ma yëgal leen alaa waawee wa inna himallahi mahaarimu yi nga xam ne nag mooy ça c'est garder yàlla yu moom mooy yi nga xam ne moom la tere bu leen ko jege mooy fi nga xam ne foofu day ku fa dugg mooy yi mu tere yi mu xaraamal yépp naan sàngara ci ximallaahi la bokk ku ko naan rek mooy bëtt nga frontière bi yàlla ne woon bu fa kenn dugg si yow nga dugg si ale sàcc même chose jëw même chose euh, euh, xeet nit rëy loolu lépp ci la mu ne kon nag képp nag koo xamante ne ni dafa kii dugg ci non kooku kooku kooku mu ne yi yàlla ximallah sa se yàlla ba mooy maxaarimu yi nga xam ne moom la tere bëggul kenn jege ko ba naan da koy laaj moo tax mu naan wala taqrabu zina bu leen jege sax njaaloo ngir bu bu leen jege sa se bi li ma leen tere bu leen ko waxuma la sax di fa ñëw de mais bu leen ko sax jege mu ne alaa yëgu leen wa yëgal leen alaa waawee wa inna fil jasadi am na ci ci ci ci ci ci yaram yaramu mu aadama mudghatan benn lumbu deret ida saluhat bu bu bu yéwénee baax saluha dina baax jasadu yaram yu kullu yaram yu yépp dina baax waaye wa ida fasadat waaye gis nga lumbu deret woowu dogu dogu yàpp woowu de wa ida fasadat bu dee dafa yàqu fasadal jasadu yaram yu yépp day yàqu kulluhu mboolem seen alaa nan ni ñu ne ko ah lii de am na solo lumbu deret loo xamante ni aw dog la wu ndaw wu nekk ci doomu aadama bu baaxee lépp baax yaram wi yépp baax te bu yàqoo yaram wi yépp yàqu haa waay sang bi wax ñu loolu mooy lan waay mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma wëgal leen wa hiya loolu de mooy lan alqalbu mooy xol moo tax xol bu baaxee lépp baax bu bonee lépp katakay na lépp wadd yàqu mooy moteur rek oto bu moteuram cassé en pleine route oto bi du yëngooti dootul yëngu noo bëggati mu yëngu te te xol bi yàqu na muy moteur bi nit yi lool la bu xol bi kasewee mooy lépp kase na yàqu na xol bu baax nag du nit mooy toog naan man man nii man ni ma baaxee nga xam ne mos yéeneew ma kenn lu man mii nga te waa ji koy wax kat lu bari surtout wolof yi du ñu julli wala boo respecté wuñ ci dara du ñu woor di def lu leen neex booy waxee yenaan man mii nga xam ne mos ñépp laa yéene lu baax nga xam ne sama xol bi na mu laabe ni mu leelleekii loolu ay kàcc la mooy ne sa xol manula baax lu dul ngay def li yàlla digle ngay bàyyi lim tere te lool sax nit da koo mën da wax boppam wala tuzakku anfusakum suñu borom nee na bu leen fi nekk di flagorner seen fla fla di di di di di yi glorifier seen bopp bu leen fi glorifier seen bopp ku nekk di ngandal di pompeel sa bopp non ku ràcc jëmale sa kanam kay mu dël loolu kenn jaru ko wax ay sama xol ni mu seetle loolu da ngay bàyyi bañ waxal loo voilà ndax nit ñee la ko waxal te nit ñi la koy waxal est ce que mooy ñi baax ak ñi mel noonu ñoo la ko waxal loolu ëpp solo kon nag loolu xadis boobu Seydina an-Nu'man ibn Bashir mooy ki nga xam ne moo ko soloo gis nañ li muy nekk gone yépp mu ne sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dégg naa yonent bi alayhi salatu wasalaam daal di wax moom nag Seydina an-Nu'man ibn Bashir baayam di Bashir da ko bëggoon lool radiyallahu taala an ba moo tax ñëw na ci saxiixayni eh, baayam dafa ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam inni naxaltu ibni haadaa ghulaaman fa qaala a kulla waladika naxalta mithla qaala laa eh, an-Nu'maan ibn Bashiir riwaay yu bari la nag imaam al-Buxaari dina ci riwaay yu bari na ko noonu boo demee ci imaam Muslim ibn ibn Hajjaaj ibn al-Hajjaaj rahmatullah alayhima eh, di nga fa fekk yooyu eh, dafa baayam di Bachir da ko may euh, dafa am lu mu jël may ko doom am na bii da ne xulaaman ab jaam la ko may jaam la may doom ji muy Bachir te xoola yooyu ñaata at la amoon bii mooy yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi doon dund te pourtant mooy amagul woon sax bu dee maximum lu mu am jamono yooyu mooy 10 ans ndax bi yonent mi alayhi salaatu salaam di génn àddina moom Bachir an Nu'man ibn Bachir 10 ans nag da ko soppoon lool daal di koy may euh, li nga xamante ne nii daal di koy may benn riwaay mu ne ab jaam léegi nag euh, kii ne yaayam yaayu am Nu'man ibn Bashir ne ne ne ne jëkkër ji di Bashir ne ko man duma nangu lii euh, lu dul nga dem wax ko yonent bi alayhi salaam daal di seede que ne yaa may lii sama doom ji di Bashir <laughs> yaayam moo doon kan yaayam moo doon Amra bint Rawaha seeru Abdullah ibn Rawaha la woon radiyallahu ta'ala an huma wardaahuma seydna Abdullah ibn Rawaha gisoon nañu tarjama walillahi alhamdu wal minna eh, yaayam yaayu an-Nu'man ibn Bashir moo doon Amra bint Rawaha radiyallahu anha mu ne ko man duma nangu que ne may nga sama doom ji ndax dafa amoon yeneen doom yoo xam ne yeneen soxnaam yee ko jur mais mu may doomam ji nga xam ne moom amraa ko jur mu daal di koy may kii am lu mu ko may nee na fii ab jaam naxaltu ibni hada ghulaman dama ko jox sans ay wat loo xam ne amul amul du jaay dama koo may daal ab jaam léegi kon que soxna si nee na ko man duma ma d'accord lu dul nga dem yonent bi alayhi mu seede ko moom it mu dem mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ah euh, ne ko ak kullu waladika naxalta mithla ne ko ndax sa doom yépp sa yeneen doom yépp may nga leen lu mel ni li nga may noomaan mu ne ko déedéet mu ne ko ci benn riwaay mu ne ko farja'u kon la nga ko mayoon jël ko nga delloo ko am na ci beneen riwaaya euh, dane yoo xam ne imaam Ibn Hibbaan euh, euh, euh, kii nu mu tudd imaam Muslim da ko delloo imaam An-Nasaa'i yëg ñooñu soloo nañ ko mooy dañu la tuddal muttafaqun alayhi bi mais ñeneen soloo nañ ko yonent bi alayhi salaatu salaam dane ko déedéet ne ko comme que joxoo sa yeneen doom yi dangaa beral kon yow li nga ma tontu day wane ne dangaa beral sa doom am Nu'maan may ko loo mayul sa yeneen doom yi kon nag man demal ci keneen nga seedelew ko ak sa jëf jooju ndax man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam duma seede ci loo xam ne ak njubati la ak ak ndëngte la non man duma seede ci loolu seetil keneen mu seede voilà ne ko demal ci beneen mu ne ko li yashhad ala hada ghayri demal keneen ku dul man daal di koy seede te xam nga ne yonent bi alayhi salaatu wa transaction wala maye bu mu seedewul keneen ci saxaaba yi du ko nangoo seet pour wan ne ko li nga def du nii mu ne ko déedéet ne ko man laa asha laa ushidu walla laa ashhadu illa ala xaq ne ko man laa ashhadu du ma fi nekk di seede illa ala xaq lu dul lu dul ci dëgg laa ashhadu ala jawr man new ma fi di seede loo xamante ni ak ndëngte la non am na ci beneen riwaaye da ne ko yonent bi alayhi salaatu dafa ñëw ne ko man de sama soxna si di Amra moo ma moo ma digal an ushhidaka ma seede loola yow yonent bi alayhi salaatu mu ne ko antayta sa'ira waladika mithla hada ne ko ndax jox nga say neen doom yi lu mel ni li nga dox an Nu'man mu ne ko déedéet mu ne ko fattaqullah wa'dilu bayna awlaadikum ne ko ragal leen yàlla te yemale seen diggante doom yi loolu moo tax euh, euh, euh, nit amul droit di favoriser benn doomam ci ñeneen ñi ah. di jàpp ne walla moom laa gën a bëgg moo tax moom laay gën a defal non non gisoo Bachir loolu la def radiyallahu anhu ibnu Sa'd dafa ñëw ne man may naa sama doom ji dama koo may mu ne ko ndax may nga ñeneen ñi sa yeneen doom yi may nga ko lu mel ni ñu ko may mu ne déedéet mu ne ko kon demal nga seedeloo ko ndax man laa ashhadu ala jawr man alayhi salatu wasallam du seede loo xam ne ndëngate la ak ji la ndax nit danga war a yemale say njaboot fattaqullah mu ne ragal leen yàlla wa'dilu na awlaadikum te ngeen nekk ku juste ñu juste envers vos enfants am na ci yeneen mu ne mu ne dafa yéeg minbar bi sax wax lool ne yonent mi alayhi salatu ne na yemale seen diggante doom yi comme ni ngeen bëggee yéen ñuy yemale seen diggante ñeent ci des waaw akbar kon da ngay gis ne nit ñi lool na say doom bul ñëw di favoriser kenn ndax walla mooy kii man ma koy jox loo xamante ne nii loolu yow yaa ngi créer ak noonoo seen biir te deewagoo ndax ñeneen ñi buñ gisee ne yow lu ñëw rek moom ngay favoriser mais da leen di metti te loolu yow yaa ko créer situation boobu yaa ko créer buñ demee ba biir ba nga nekk mag mënatoo dara nag nga gis juboowutuñ juboowuñ ànduñ ci dara nga nekk fi di kaas naan man sama doom yi ni ma leen yar ci diine waaye ñu ngi nii duñu tuddanteeg loolu mais yow la yow la yaa ko def bi nga fi nekkee ñu nekk fi ñépp ngay favoriser kenn ki yow mbañante boobu yaa ko doon yaa ko jëmbatoon ba pare ci seen xol yi doon ko suuxat tous les jours moo tax nit day yemale diggante ñëw indi sëri ca jox kii bàyyi ñi ci des wala jël li gën a baax jox kii bàyyi ci des yooyu yépp minal jaw loolu lépp li nga xamante ni dafa bokk ci li nga xamante ne nii mooy euh, ci ndëngte la voilà moom kon Seydina Nu'man radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon gis nañ ni bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di génn àddina moom mu ngi amoon dix ans euh, alhamdulillah ci jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu anhu ci xilaafaam moom la defoon moo ko moo newoon gouverneur bi newoon Kuufa ci ab benn jamono ginnaaw gi mu newoon Damas euh, nekk fa li nga xam ne mooy juge ba ginnaaw gi mu nekk ki nga xam ne moo jiite woon Hims di Homs moom foofu la ne woon mu jóge Homs di Hims léegi gars yi ñoo naan Homs ñoo yóbbaale seen kii yi booy xool ci actualité yooyu même seen pan yu xaw tax ñu biit bind Homs mais Hims Hims la ñuy wax ci arab Hims euh, euh, moom foofu la ne woon euh, ginnaaw gi moom Seydina an-Nu'man ibn radiyallahu taala anhu wa arda moom nag mu ngi génn àddina foofale ca Hims l'an 64 ci la génn àddina ca Hims moom Seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu taala anhu wa an abihi Bashir ibn Sa'din wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu xam naa nag tey insha allah dañuy yem noonu kon gis nañu tarjama seydina maslamat ibn mukhalladin waaye gis nañu na ko noonu tarjama seydina nu'man ibn bashir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma bii di ñëw ñu continuer eh, ci xew-xew yi nga xam ne ñoo xew ba léegi ci première année wu gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam foofale ci madinatul munawwara